wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan aduwwan shayatin aduwwan shayatin al-insi wal-jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walaw sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci li nga xamante ne nii mooy ci laaya bi nga xam ne mooy téeméer bi ak fukk ak ñaar mu ne wa kadhalika naka nii jaal naa lañu def gis nga yéeféer yii di la laaj naan la indil ñuy laaya te ñu nekk ñoo xam ne say noon yu mag lañ ndax weddi gu ñu weddi borom bi tabaraka wa taala waaye pare ngir duma ñi sax ñi nga xam ne ñoo dugg ci diine ji ba pare di laaj naan ñu jox ñu yeneeni laaya wan ñu yeneen mu ne wa kadhalika naka nii nag nga amee ay noon jaal naa lañu defe li kulli nabiyin ñeel bépp yonent boo xam ne mas naa koo yónni man borom bi tabaaraka wa taala aduwa defal ko ay noon yoo xamante ne nii noon yooyu ñooy ñan mooy lan shayatin ay shaytaane lañ al insi shaytaane al insi shaytaane al ins muy shaytaane yi nga xam ne ñoo féttéerlu daal di bañal seen boroom nekk ñi nga xam ne ñooy ñi gën a féttéerlu al insi bokk ci nit ñi wal jinne ak jinne yi léegi nag ñoom nag ñooy collaborer bu ko defee nag nekk noonu yonent woo bële yuux yi di daal di déey di jax-jaxal banduhum lenn li ci ñoom muy jinne bi di mooy jinne shaytaane jinne bi di jax-jaxal shaytaane bi nga xam ne mooy shaytaane nit bi ilaa bandin lenn li kon di daal di déey di jax-jaxal lenn li zuxrufal qawli li nga xam ne nag mooy ay wax yoo xamante ni nii ci biti nii dañ koo mbubbal lu taaru mooy loo xam ne da ngay foog ne wax yu rafet la moom laa la doon wax keroog ci waxu yiñ naan ay ñoomin nit sëg ñoomin gi nga xamante ne ñoom Jean Paul Sartre ñoom nga xam ne ñoo gën a yées ñépp seen façon idée yooyu ñuy wax naan ay la philosophie moderne ñoo xam ne léppo ak mooy yàlla la ak li nga xamante ne nii mooy jëmmal li nga xam ne nee na ñoom xelum kese moo xamante ne nii daal mooy nit daal nit daal mooy li am solo lu dul nit na topp ne léegi nag yooyu nga xam ne ñu koy wax ci ay citation gars yi daan ha lii rafet na di ko mokkalloo élèves terminal yi ci suñu réew yi nga xam ne amuñu xalaat ñu xalaat dara ñu xool li nga xam ne moo baax ci ñun ñu ne waaye dañuy roy roy dàq waaw amul sax programme suñu bopp amuñu ko di jën di di jébbaane ay yoo xamante ne nii wuute na li nga xamante ne moom la ñu gëm ak li nga xamante ne mooy dëgg kon nag mu nekk fal qawli li nga xam ne ay wax la yoo xamante nii dañuy taaru nooy ci biti yu ñu mbubbal pomp nag nga xamante ne ay wax yu rafet nii ci biti ndekete yoo ci biir lu tus voilà suñu borom ne walaw sha Allah walaw sha rabbuka gis nga nag bu sooboon sa borom ma faaluhu ñoom gis nga saytaane yi nit ñi jinne yi duñu déeyante seen biir di jax-jaxalante ku nekk di jox sa boobu moroom di ko inspiré yu gën a yiis rek ci xalaat nga xamante ne dañuy toog dara xewul ñu ñëw indi fi yoo xamante ne yu yées lépp ngir màbb diine ji lépp lu diine yi dégg dig la rek ñu commencé mooy de ñépp dañuy toog benn problème du am ñu ne waa yow wax yu wante dugal leen loi sàngam bu ko defee ngeen tere sàngam nàngam bu ko defee loolu moom nga xam ne léegi nag jullit ñee ko doon def ñu war leen koo war a tere noonu daal mooy loolu lañ fu mujjee suñu boroom nag ne yéen jullit ñi xam leen ne walaw sha rabbuka gis nga bu sooboon sa boroom dama faaluhu kononte kon doonuñu koon def de fadarhum bàyyi leen wama yaftarun ak li nga xam ne moom la ñuy sos di ko wax ci li nga xamante ne nii moom la ñuy sos noonu la di ko def ay wax yoo xam ne ci biti nii day rafet lépp ñu ndax ndax nit ñi loolu suñu borom ne bàyyi leen ak li nga xamante ne nii moom la ñuy sos ci weddi borom di tabaaraka wa taala mu ne wali taswa ilayhi suñu borom nag daf leen a bàyyi li nga xamante ne nii loolu la ñuy déeyante noonu. nga xamante ne nii yoo xam ne ci biti nii lay rafet nee na ñëy waaye dara du tus wali tasra ilayhi ngir mu jeng jëm ca af idatul la di ko déglu af idatul ladina xolu ña nga xam ne laa yu'minuuna bil axira ñoom gëmuñ yowmal qiyam gëmuñ bés bu mujj ba mooy yu mel noon kese lañu ci dégg gaaw koo dégg nag gaaw koo këf ku nekk nag di ko paasante nag di ko lii di ko rëyal wala yardahu waaye bu ko defee bu ko defee ñu gërëm wax ju caaxaan joo jële nga xamante ne nii moom moom du dara lu dul zuxrufal qawli ghurura loolu nag wala wala yaqtarifu bu ko defee nag ñoom nag li nga xamante ne nii ngir ñuy sàkku nag di def loo xamante ne nii lu yées la wala yaqtarifu ma hum muqtarifun daa gi nag ngir ñu def li nga xam ne moom mooy yu ñaaw yi nga xam ne ci bàkkaar yi nga xamante ne moom la ñuy nekke mooy di neenal li nga xamante ne nii diine yàlla ji ak atteem yii nga xamante ne nii noonu la la ñuy bëgg di def léegi nag noonu lañ koy jaarale indi naan walla lii daal mooy idée bi nga xam ne man moom laa gis il faut être courageux il faut être audacieux voilà suñu borom nag ne loolu la nag ngir ñu def daal yu yées yi nga xamante ne nii moom la ñuy def ci li nga xamante ne mooy abatil yi neen yi mu ne suñu boroom nag léegi nag muy wax ci laay bi am na ñenn ñu ne ci mufassiruna yi ne bi ñuy wëgg a gis nii ne kuffaaru Quraysh nii ñoo ne woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko defal léegi comme que daal ñun suñu différent suñu wute daal moom gis nañ ne bari na léegi daal liñ lay ñaan mooy nga def suñu diggante ak yow koo xam ne moo ñuy àtte daal li nga xamante ne nii mooy ahbaaru yahuud yi mooy ci li nga xam ne ñooy fóore yahuud yi di juif yi nga daal di tànn ci ñoom wala rek nga tànn ci ñi nga xamante ne nii ñooy fóore nasaraan yi bu ko defee ñoom ñu daal dañuy xabaare la nga xam ne moom lañ am ci seen téere ya xool ndax yow mii est ce que yow mii sax yàllaa lu yónni dëgg-dëgg loolu boroom xam-xam yi am nañu ciy tudd loolu le alhamdulillah wallahu taala alam léegi nag bi ñu waxee lool ñu ne ci la suñu borom wàcce lii nga fa gayrallahi laaj leen yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam nee leen afa gayrallah ndax leneen lu dul yàlla abtaghi moom ngeen may sàkkuloo moom laay sàkku xakaman def ko koo xam ne mooy àtte sama diggante yéen wa huwa ta moom borom boobu mooy ki nga xamante ne nii anzala ilaykumul kitaab moo wàcce ci yéen téere bii ma leen indil ngeen koy bañ mu alquraan mufassal salaa mu nekk loo xam ne dañ koo tàqali leeral li nga xam ne atte yi ci ne waaye yi nettali yi ci ne lépp dafa leer nañ walladina aataynaahumul kitaab kantaa ñooñ ngeen nga xam ne ñoom lañ joxoon téere yi te ñoom ngeen naan ñoo lañ dem atte woo ñoom mu ma ut sa digganteeg ñoom ñu atte ñu sama digganteeg yéen waa Quraysh gis nga ñooñu ne ñoom de yàlla mu ne ñoo leen gën xam annahu que ne alquran jii ma fi ànd annahu que ne nga xam ne l'islam bii ma fi indi munazzalun lu ñu wàcce la min rabbika tukkee ci sa borom yow seydina muhammad alayhi salatu wassalaam bil xaq ci dëgg nag falaa takunan na kon nag ngal lawaay bul bokk mukk minal mumtariina ci ñi nga xam ne ñooy dengi dengi mu ne wa tammat ta nag mat na kalimatu rabbika sa kàddu boroom bi nga xamante ne nii moom jiitu woon na ci àtte yi nga xam ne moom la indi ak dige yi nga xam ne moom la digee sidqan mu nekk loo xam ne digg la de wa adla ak loo xamante ne ak maandu la ci maandu te kese la tegu ak li nga xam ne mooy ak dëgg nag laa mubaddila li kalimaati kenn du daldi wu soppi li nga xam ne mooy kaddu yu borom bi tabaaraka wa taala wuhu ta moom borom boobu as-sami'u mooy aji déggaa koon al-alimu mooy aji xamaa koon mu ne nag yonente bi alayhi salaatu wassalaam wa in cëy way boo toppoon waaye yow jullit bi ba àddina bi tukki wa in tuti' wat naa ne gis nga boo yow de gis nga boo toppoon aksara man fil ard ñi kaw suuf ñi nekk ci kaw suuf fii wallahi yudilluka an sabilillah wat naa ne dinañ la sànk ci yoonu yàlla wu coow wooral wii di lislaam ndax ñoom lan la inna in na ndax gis nga ñu ëpp ci kaw suuf ñoom nekkuñ di topp illa dhanna lul ay njort gis nga seen xalaat yii amuñ ci benn li nga xamante ne nii mooy yaqin de mooy moo tax gouvernement bu ñëw teg ay luwaawam buñ dekkee ñu ne bon loi yi dépassé na keneen ñëw ay réforme rek ku ñëw ne day def réforme dangay gis benn sujet benn problème ku gouvernement bu ñëw benn gouvernement sax da ngay gis ci mandat cinq ans yi ñu ko may bu dee ci réewu nasaraan si la fii nii ci af ifran yi nga gis benn gouvernement benn benn sujet mu daal di ciy def ci mandat boo xam ne juróomi at rek la am ngir nguuru mooy mu def ci ay trois réformes ndax day def demaat ba ci biir na boo matul ñu dolliwaat demaat ba ci biir ñu rog ko sax nda tax ndax ñoom in yattabi'una toppuñu illa dhanna lu dul ay jortu wa in hum te ñoom nekkuñ illaa yaxrusuun lu dul ñoo xam ne dañuy jabbatu te dañuy kàcc ci li nga xamante ne nii moom la ñuy utal ay loi ki tëral naan yoo xamante ne nii lii mooy li nga xam ne moo war a jaar yoon bàyyi fi nag jënd ko li nga xamante ne nii mooy atte yàlla yi nga xamante ne nii dafa leer naññ kon nag mu ngi noonu la ñoom loolu lañ nekke nag kon nag mu ngi noonu dañuy jabbatu dong ba rabbaka dëgg-dëgg sa boroom huwa moom de alamu mooy ki xam dëgg-dëgg man yadillu an sabili ki nga xamante ne moo sànk wëlliif yoonam wii di lislaam ki ci sànk wëlliif ko ba kooku boroom bee ko xam de wa huwa ta ko gën a xam ko ko ko xamal wa huwa ta moom mooy ki dëgg-dëgg ñi nga xam ne ñoo gindee ko tegu nii muy yonent yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ñi ko gëm waaye ñi sànk moom ñooy waa Quraysh ak ñi leen topp kon nag mu ne fa kulu ginnaaw nag bi mu waxee nag bi mu di wax loo xam ne moom lañ la doon wax naan tem nga ne moo lii moom waxatul ci naa ne ma d'accord naa ne yii yépp ay wéetal borom bi tabaaraka wa taala la doon wax waaye nag bon ak bañ koo bokkaale tey soril yi nga xam ne yéefar yi di leen wax ne li ngeen nekke du noonu waaye nag mu ñëw nag di wax ci lekk yi nga foog ne waa yow lekk yi moom boo ko ci nekk ndakate yoo ha ha ha ak ah, ak cee bokk ndax li nit kiy lekk ak la muy gëm dañoo lëkkaloo mu ne fa kudu kon nag lekk leen de mimma zukira smullahi alayhi li nga xam ne moom lañu ñu tudd turu yàlla ca lekk goo gële ca ndawal goo gële bañ koy rendi in kuntum dem nekk ngeen bi aayaati yi ci laayaay boroom bi tabaraka wa taala mu'miniina bu deem nekk ngeen ñuy gëm laayaay boroom bi mu wàcce ci alquran bii bu leen lekk lekk leen li nga xam ne moom lañ tudd turu yàlla bañ